qaala samaahatul imaam Salaahuddin at-Tijaani alayhi ridwaanu rabbaani fil kanzi saani minal kunuuzil ashara ammal wajhu allazii lil asmaa'i was sifaat fa huwa taqyiidun bi kulli ismin wa kulli sifatin wa kulli aradin ilaa aaxirih wala boog fa maa dumnaa fii buutiqatil asmaa'i was sifaati tatasarrafu fiinaa wa tataqawwatu alaynaa ilaa aaxirih ci suñu jotaay bi weesu eh, ñu ngi ñëw ba tey ci jotaayal kunuzul ashara yi eh, ginnaaw biñu sant yàlla julli ci yenentaan bi alayhi salaatu wassalaam eh, fiñ ci tolloon ci ñaareelu kanz bi ci maratibul wujud ñi ngi tolloon fi nga xamante ne ci suñu jotaay bi weesu moom lañ doon wax ki diggante martabatul uluhiyya ak martabatul ahadiyya maanaam dëgg-dëgg même bu fekkente ne am na lu ñu bokk am na fu ñu tàqalikoo wee euh, gisoon nañ wuute gi al ahadiyya wuute woon ak al wahidiyya euh, tamit euh, dëgg-dëgg te gisoon nañu ne ahadiyya moom martaba la boo xamante ne see yëpp mboolem askanante yi la ak tur ak melo yi maanaam ak maanaam lien yi maanaam yi jokkale dara yi lëkkale mbir yi moy link yi di lëkkale euh, te foofu ab askanante maanaam ak lëkkaloo mbir du du du am du lëkkaloo ak leneen maanaam munuñu koo tàqale munuñu leen a tàqale naka noonu deefut a tàqale tamit melo ci melo euh, te loolu gisoon nañ ni keem misaalu euh, as déeg la déeg goo xamante ne ndox mi dañ koy def ci ay ndax yu waaye saa yoo xamante ne ndab bi mi ngi ci maanaam ndox mi mi ngi ci ndabam rek eh, te dugalaguñ ko ci géej gi wala ci ci ci gi bu boobaa day daal di eh, ràññeeku ak maanaam ndox mi nga xam ne moo nekk ci geneen ndab gi waaye su fekkente ne jël nañ leen ñoom ñëpp ñu dajale leen ñu sànni leen ñu tuur leen ci dégg gi maanaam place bi dégg gi di ne rek da ngay daal di gis eh, mu daal di nekk benn dégg kese Euh, bu boobaa nag ndox ma nekkoon ci ndab dootul mën a tàqalikoo ak ndox ba nekkoon ci geneen ndab lii moom mooy al ahadiya moo tax wa ta'ala wax na qul huwa allahu ahad wax na buur yàlla wa ta'ala moom kenn la euh, kenn euh, waaye martabatul waahidiyya xoolee moom mooy la ak benn la ah Euh, wuute nañ ndax benn après da nga naan ñaar ñett ñeent maanaam kon da ngay gis ne voilà wuute nañ euh, martabatul uluhiyya gisoon nañ ko ba tey mais moom dafa am wàll gu jëm ci nekk-nekk mbindi fi am wàll gu jëm ci ak melo yi loolu gisoon nañ ko loolu moom moo tax uluhiyya moo gën a yaatu ahadiyya voilà mu gën a yaatu ahadiya waaye ahadiya moo gën a jagoo ndax moom lan feeñ waaye maanaam nekk-nekk gi kese la mooy ak zat kese euh, loolu moom moo tax mu nekk ak dig-digle gu mag diggante ñaari kii dafa am wàll gi nga xamante ne moom moo jëm ci nekk-nekk gi moom martabatu uluhiyya kooku dafa nekk loo xamante ne luñ boyu la lu ñu joyal la te amuluk tënk gu ci am wala wàll gi nga xamante ne nag tur yi ak meloom yi melo yi ñoo ñoom lëf ci foofu la dafa tënk ci tur ak gépp melo ak gépp gaar-gaar euh, te loolu moom la ñuy wax mawqifu sawa maanaam mooy taxawuk yémmoo bi euh, ga nga euh, Firawna keroog bi muy dajeeg yent yàlla Musaa alayhi salaatu wassalaam te daf ni ko makaanan suwa maanaam barab bërëb boo xamante ne ñëpp ci yem loolu moom mooy terrain neutre marta bi place bi tamit loolu la taxawaay bi tam mooy taxawaay boo xamante ne ak yem moo da ci am mooy ñëpp mooy dafa neutre ci diggante tur yeeg melo yi ci benn wàll ak ci nekk-nekk gi ci keneen wàll voilà euh, mais gis ngeen la ko fekkoon bi ñu yegsee bi ñu ñëwee ñoom terrain maître ah la ko euh, ca fekk gis nga ko <laughs> waaw an nga xalaat naa su duha tamit ne ne même ñu daje dañ leen tàng ñoom ñëpp ñu daje euh, yoor yoor nga xamante ne guddeegul kenn du ne naaj na kenn du wax dara voilà bu ko defee euh, lépp leer waaye keroog moom macha allah alhamdulilah borom subhaanahu wa taala Eh, eh, comme li mu wax inna la nansuru rusulana walladina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumul ashhad voilà ne giñ naa ne ñun dañuy dimbali suñu yenente yi alayhi salatu wassalam ak ñi nga xamante ne dañoo gëm te dëggu maanaam eh, fii ci àdduna ak bis bi nga xamante ne fa la seede yi taxaw waaw mooy yawma la yanfa'u zalimina ma'ziratuhum bis bi nga xamante ne tooñkat yi seenu ngant yi ñuy ñëw di teg excuse yi ñuy wane saa su nekk du leen jariñate dara Euh, kon li nga xam ne daal moom lañ ci jublu woon rek mooy leeral bërëbu sawa googu mooy ak yem moom mooy ne terrain neutre la boo xamante ne da koy gis mu nekk diggante martaba saa kii euh, zat maanaam lépp loo xam ne feeñuwaayu tajalliyat zat yi la ak li nga xam ne mooy tajalliyat asma wa sifat feeñuwaayu nekk-nekk gi ak feeñuwaayu ak melo yi euh, loolu moom Euh, kon martabatul uluhiyya maanaam dafa am maanaam dafa am taxawaay boobu nga xamante ne euh, feeñuwaayu borom subhaanahu wa ta'aala daf cee ne waaye feeñuwaayu yi nga xamante ne ay xàq la yu jëm ci mbindeef itam daf cee ne moom mu nekk nag ci li nga xamante ne moom mooy dëgg doomu loolu moom moo tax gisoon nañu ne baatu Allah maanaam turu Allah bi nga xamante ne donte tur la boo xam ne day dellu ci azzatul aliyya nekk-nekk kawe gi subhaanahu wa waaye tamit dafay dellu tamit ci li nga xamante ne moom mooy martabatul uluhiyya mooy martaba borom subhaanahu wa nekk bi mu nekk buur bi yelloo ñu jaamu ko moom te wax nañu li nga xamante ne moom la làmboo ci xeetu feeñuwaay loolu ci jotaay bi weesu ak jotaay bi ko jiitu taxawoon nañ ci ba leeral nañ ko walillahi alhamdu wal minna euh, kon euh, da gis ne martabatul uluhiyya kon martaba la boo xamante ne dafay indi lëkkaloo gi nga xamante ne moom la borom bi lëkkaloo ak mbindeef moo xam ci feeñu waay yi la ci boppam moom borom bi subhaanahu wala boog feeñu waay yi nga xam ne dafa jëm ci mbindeef yi la euh, gisoon nañ tamit ne képp koo xamante ne ci nit yàlla yi da nga bëgg jéggi maanaam ak melo yi ba dem nag léegi ci nekk-nekk ak loolu mënul ñàkk nga jaar ci barsaxu sawa googu mooy dig-digil yemmoo gi mooy l'isme neutre voilà donc mën nañ ko firé noonu l'isme neutre voilà isme mooy intermédiaire médiane voilà entre deux voilà barsax voilà euh mooy barrière voilà donc barrière bi nga xamante ne wala frontière bi nga xamante ne dafa neutre voilà nga xamante ne kon terrain neutre lay doon ci diggante e feeñuwaay yooyu yëpp loolu moom mënta ñàkk nga jàllo léegi nag soo ko jàllee ci ngay doog a dem nag ci li nga xamante ne moom mooy li nga xam ne ci zaat kese lay dellu muy ahadiya bi loolu boo fa demee tax nit mën e, di dellu ba nekk koo xamante ne maanaam dellu carrément ci boroomam subhaanahu wa ta'ala waaye foofu dootul nekkati moom loolu moom dootu ko mën a ne e, day jeex tàkk ci boroomam subhaanahu wa ci nekk-nekk te loolu gisoon nañ ne nee na rek la mën a nekke mooy di dellu ci yén mooy jeex ci yenente bi sallallahu alayhi wa sallam ci suñu jotaay bi weesu euh, su fekkente ne jumuma fi ñu jeexale woon moom mooy leeral gi ñu doon leeral ne képp koo xamante ne da nga jeex euh, maanaam da nga maanaam dafa am ñaari sóobuwaay ci biir maanam globalement ci nit ñi ngi ñi sóoboo ci yoonu yàlla ñi nga xamante ne ñoom ñooy akabirul aarifina yi moo tax ma wax maanaam aarif billahi ni ñuy sooboo ci yoonu yàlla dafa am ñi nga xamante ne bu ñuy soobu ci yoonu yàlla dañuy sooboo ci di ko jaare ci turu yàlla yi ak ay meloom ñooñu waxoon nañ li aju seeni mbir waxoon nañ tamit li nga xamante ne moom mooy euh, léeg-léeg yenn gàllankoor yi ñu mën a am euh, te bi ci gën a mag mooy le simple fait que mu nekk géej gu dul jeex Euh, gis gudul jeex nag boo ko bëggee naan da ngay am problème parce que boo nekkee ci géeju tur yi ak melo yi euh, benn bu ci nekk nga bëgg ko explorer nga ba pare nga ne da koy explore euh, individuellement di ci sóobu boo nan ngay def mooy ne léeg-léeg mën na laa yóbbee ci doo ji d'ailleurs doo jeexal mukk doo pare parce que mënta ne parce que borom subhanahu wa ta'ala li mu yor ci ay tur dafa infini li mu yor ci tur yu yu accessible déjà dañoo infini waxuma la tur yi nga xamante ne accessible li ma la mën a ci mooy tour yi nga xamante ne possible na mindeef borom subhanahu wa ta'ala wuññil ko yooyu laay wax mais am na tur yoo xamante ne dafa dëppoowul ak nekk-nekk mindeef borom subhanahu wa feeñal kenn doo leen ko du ko wone li tax. du dafa amul yërmande ci nit ñi wala daf leen a bëggul wala boog daf leen ko yéenewul déedéet loolu bu dee mën nañu ñu noonu waaye daf fekk ne mbindeef fi ci teen bopp ñoom ñoo adapté wul pour loolu walillaahil masalul a'la borom bi subhaanahu wa ta'ala tey bu fekkente ne daf ñoo defar te lam ñu defare euh, mooy dafa am ci ay cas de figure yoo xamante ne ci cas wala boog ci benn cadre précis boo xamante ne ci lañu ñu tënk dinañ ci gën a ñëw incha allah surtout suñuy tàmbali di leeral wàllu jawharatu kamal bi euh, foofu moom dinañ ci gën a ñëw ci taxaw ci tuuti incha allah taala mais euh, ci biir cadre rek bi nga xamante ne moom lañu ñu tàmbalee ñun di moom la ñu feeñoo feeñee moom la defee ay feeñuwaayam amal ñu ci conception boobu maanaam bu dee mën nañu wax maanaam conception bi bi nga xamante ne moom la ñu defaree dafa am ci cadre boo xamante ne ci la ko tënk moom cadre boobu nag. de tout ak ak lu mënti xew ñun munuñ ci génn euh, wallahi masalul ala tey su ma defaree suma benn jeu vidéo personnage yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci biir jeu vidéo yooyu dafa am jëppee ci benn cadre bu ma leen programmer sama logiciel bi dafa am ci unité ci ci euh, ci langage de programmation boo xam ne ci laa leen programmer dafa am noo xamante ne ci laa leen euh, ci ci benn logiciel bi dafa am ci ay lu mu mën a adapté dafa am système d'exploitation boo xamante ne ci laa leen ci ci laa ko defaree maanaam ci laa ko defaree léeg-léeg nag mun na am ay caractéristiques yoo xamante ne su ma ko bëggee moom su bëggee fonctionner ci beneen système d'exploitation wala mu bëgg fonctionner ci beneen langage bu bokkut ak bi ma ko programmer ko source yi maanaam ni ma programmer mbir maanaam daf dul adapté en fait da dul adapté moom ci bopp du ko du adapté mënta ne voilà loolu moom moo tax ngay gis euh, d'ailleurs te ñun ñëpp dinañ ko seetlu par exemple disque yi nga xam ne mooy wala disquette yi ñu daan yor <laughs> yéen a ngi koy ko xam naa gone yi dañ ko xam ñu judd ay deux mille ak yooyu mais euh, li nga xamante tamit ay CD yeeg yooyu euh, am na ordinateur yuy am wala yuy am dootul fonctionnel en fait parce que day dafa dootul adapté dootul adapté par exemple bande yi nga xam ne moom lañ daan defar cassette yi yéen a ngi fàttaliku boobu xam naa ñi boobu ñu am na ñu bari ñu buñ koy fàttaliku gone yu ndaw leen ah même ñun ñii sax daanaka suñu fàttaliku ko ah daa da da da daa dafa sori tuuti dafa sori ah mooy bande euh, yi nga xamante ne dañ ci daan defar ay vidéo ay film la quoi ay vidéo nga xamante ne euh, dañ ko daan dugal ci benn euh, genre kii la Euh, naka la tuddee ci sax ma fàtte naa sax tur yooyu ay xeetu en tout cas lecteur vidéo lecteur daal la daan doon boo xam te ne euh, kii suñ ko daan dugal cassette bi muy muy muy ci télé bi film bi di daw voilà film bi di daw euh, loolu tey bu ma jëlee CD ma dugal ko ci du dox du dox parce que tax parce que c'est pas parce donc man su fekkente ne bëgg Euh, di lire affaire bi il faut que ma dugal ko ci matériel bu adapté pour mu mën ko lire ci lecteur bu adapté justement nag walillahi al-masalul ala borom subhaanahu wa euh, ni mu ñu concevoir ni mu ñu bindee ni mu bindee àdduna bi du ci man manam yëpp la du bindee déedéet dafa tànn lenn lu tuuti ci man manam mu bind ni ci loola possibilité yi amoon dafa bari mais moom moo tànn possibilité yii lépp nii def noonu voilà voilà d'ailleurs comme mooy li ma wax alam tara ila rabbika kayfa madda zilla voilà walaw yasha'u la ja'alahu saakina mu ne eh, xanaa gisoo sa borom subhaanahu wa ta'ala mooy nga xool sa borom subhaanahu wa ta'ala ni nga xamante ne noonu la def maanaam mooy noonu la jëlee eh, ker gi mu tàllal ko su ko neexoon nag ker day day stagné day taxaw maanaam borom subhaanahu wa ta'ala su ko neexoon ni muy bindee adduna bi ni muy fonctionner moom mooy tax jant bi du day mel xamante ne ker yi duñu soppeeku c'est-à-dire que ah suuf si du wëlbatiku ci bi du wër jant bi di daw autour de moom niki noonu jant bi day taxaw fi mu taxaw et loolu ci coobare borom bi rek la aju woon mais moom la neex mu def nii adduna bi univers yi di di di di évoluer ah Euh, di di di di di continuer di di wéy di dem naka noonu di nga xamante ne moom mooy euh, système solaire bi di fonctionner nii muy fonctionner et cetera mu jël suuf si teg nga xam ne moom la ko ci orbite bi mu ko teg et cetera loolu moom moom borom subhaanahu wa ta'aala moom moo ko bëggee noonu voilà nga xamante ne suuf si ni muy ci boppam ba pare di wëlbatiku ci jant bi ci di wër jant bi loolu moom noonu la ko defee noonu la ko neexee borom subhaanahu te noonu la ko programmé ci eh, ay doxalin turam ak ay meloom subhaanahu wa ta'ala eh, waaye su ko neexoon dañuy tax day taxaw benn place lépp day taxaw benn place loolu su ko neexoon noonu lay demee tamit mais moom moo ko bëggee nii di feeñal daa iman eh, soppandi ci ay turam ak ay meloom sauf que loolu li ñuy bëri bëri bëri nag loolu lañ doon wax ne dafa am rek ci lu mu ko adapté maanaam ci ci nu mu ko neexee mu defe ko noonu su ko neexoon beneen façon lay nekke bu boobaa yeneeni xeeti tur ak yeneeni xeeti melo ñooy feeñ ci yooya moom moo ko bëggee nii loolu nag buñ ko xam ne euh, dañu xam ne duñu ñun adapté pour mën a jot tur yi ay yàlla ak melo yëpp loolu mënta ne dafa am yoo xamante ne borom subhanahu wa moo ko jagal bopp comme ni mu nekkee ci xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wa sallam bi mu naan allahumma inni as'aluka bi kulli ismin huwa laka sammayta bihi nafsaka aw anzaltahu fi kitabika aw 'allamtahu ahadan min khalqika aw ista'tharta bihi fi 'ilmi al-ghaybi 'indaka an taj'ala al-qur'ana al-'azima rabi'a qalbi wa nuura sadri ba ñaan ba jeex boroom subhaanahu wa ta'ala mu ne yow buur yàlla mi ci tur yu rafet ak melo yi yëkkati ko maa ngi lay ñaan yow ci ci tur boo xamante ne yi ñeel na la yow boroom subhaanahu wa ta'aala moo xam tur la boo xamante ne donc maanaam tur boobu moo xam nag tur la boo xamante ne da ko koo ci sa téere bi wala boog da ko koo xamal kenn ci sa jaam nga jagleel ko wala boog dafa nekk tur boo xamante ne yow yaa ko wo yow ci sa bopp ci xam-xamu kumpa bi fa yow loolu dañ ciy jàngee ne euh, dafa am turu yàlla yoo xamante ne borom subhanahu wa moo ko jagoo fa moom mu jagoo ko mu téye ko dolale ko boppam fa moom voilà et que fi adapté wuñu par rapport ak yooyu euh, kon xadis bi mi ngi ci Musnad imam Ahmad rahimahullah mu nekk xadis bu wér ping euh, kon Euh, dañuy gis ne bu fekkente ne nag ci tur yooyu nga xam ne moom la xadis bi tudd ne dafay dimbali nit ñi maanaam daf leen di borom subhaanahu daf koy yënkewal nit ñi daf leen koy xamal mu nekk ay tur yu muy xamal ci yoon bu ko neex moom borom subhaanahu wa mu jaarale ko fa ngir nit ki mën koo xam xam ne lii turu yàlla la boo xamante ne xaqiqaam nangam la wala lii turu yàlla la boo xam ne day dox ci nangam bokkul nag ak tur yi nga xamante ne dañoo feeñ biir nekk ci alquran leer wala ñu nekk ci sunna leer bokkut ak tur yooyu de déedéet parce que lii daf koy jagleel ci mbindeefam ku ko neex euh, tur yooyu te en fait duñu jeex maanaam lu dul jeex la maa laa nihaaya la mooy infinité infini yi daf une de de de de de de noms sublimes Euh, kii dugg ci géej googu day am ay jafe-jafe day am ay jafe-jafe parce que euh, du mën a explorer tur du mën a am dem daj gis tur yëpp parce que mënta ne tout simplement c'est que euh, du am temps wu profiter ci benn bu ci nekk mais véritablement ba mu des su fekkee dafa doylu jàpp ci rek benn wala ci yenn kese voilà moo tax ngay gis ñi yëngatu ci loolu Eh, da ngay gis sax léeg-léeg dañuy dem wuti ci benn tur yàlla laata sax ñuy profité ci tur boobu laata ñuy euh, jàngat di ko décortiquer di di dugg ci xaqaay ko tur yi bu fekkee borom subhanahu boole na leen bien sûr ci ñi nga xamante ne borom yi ñu mën a gis tur yàlla la ba pare di gis xaqaay ci ne parce que loolu tamit mayu yàlla loolu tam du n'importe quel aarif moo ko mën nga xamante ne tur yàlla day nekk ni yow première fois nga jàkkaarloo moom nga gis ko nga mën a xam xaqaay yi muy taxawee. nga mën a xam fi muy doxee nga mën a xam ni muy dugg et cetera voilà nga xam ne bu dee euh, borom subhanahu wa ta'ala daf la ko yéeg xamal directement wala bokk dafa jaar ci beneen moyen boo xamante ne moo xam sax ci nit nga ko gisee wala ci téere nga ko gis wala ci feneen ak feneen wala ci ay connaissances wala et cetera wala da nga dajeeg moom parce que ci leneen ak leneen rek nga jàkkaarloog moom rek gis xaqaay xëy wur wërloo ci tur boobu loolu du n'importe qui moo ko mën mais même ñooñu nga xam xamante ne mën nañoo loolu sax dañuy gis ne su fekkente ne euh, loolu dafa nekk ci yem si anam goo xam ne duñu am temps sax explorer benn tour duñu ko am temps duñu bi voilà dañuy jibi buñ léeg-léeg nga gis leen sax ñoo xam ne dañuy wër benn tour yàlla buñ demee ba am ko dañ ko fay bàyyi dem wuti ci beneen après ñu jot ko bàyyi ko fi dem wuti ci beneen maanaam dañuy am da ngay gis kuy tuur benn tuur pendant dix ans vingt ans trente ans mais nangam laa bëgg di ko wër nag boroom subhaanahu wa ko bu ko wommatee ba ci moom nga mu daal di koy téye kontaan ci mbégte googu mu ci am rek ci am ko loolu la ci am su paree da koy tegaat dem nag léegi nag ni léegi naa wuti ci beneen lay def ce qui fait ni loolu léeg-léeg Euh, seytaane mën na cee jaare di naxaate maanaam di di di di di nax nit ñi di leen wor voilà maanaam xuruur da ci am quoi mooy ak woru voilà mën na cee am ci lu baree bari alors que bu fekkente ne da nga bëgg sóobu ci yàlla boroom subhaanahu wa ta'aala dëgg-dëgg c'est vraiment doo am jafe-jafe yooyu yëpp benn mbir moom ngay def mooy nga concentré wu ci jëmm yenente bi sallallahu ndax moom mooy lépp ku jeex ci moom jeex na ci borom subhaanahu wa ku jeex ci moom am na tajalli zaati te loolu mooy lan mooy nga saxoo Alquran ak sunna comme niñ ko waxe woon bu fekkente ne euh, zikar yi bi doole mooy Alquran soo ci paree sa bi yëpp nga def ko ci salaatul faatihi su fekkente ne mën nga loolu nga def loolu loolu noonu moom amul lu doole amul lu gën amul lu ko gën na Ahmed Tidiane radiyallahu anhu Euh, euh, dafa mujjoon wax ne te d'ailleurs mi ngi jawaar maa ne ne salaatul fatih lima ughliqa wa hizbu sayfi yughniyaani an jami' al azkar salaatul fatih ak hizbu sayfi yu doy nañ wëllif mboolem xeeti sikar yi ginnaaw gi sax loolu après mais ginnaaw gi dafa sax ne yem leen rek ci salaatul fatih nga gis ne lettre yi nga xamante ne moom la daan bind ñi ko daan demander conseil ñi ko daan laaj conseil lettre yi de façon ñu ngi fi boo dem seetloo di ngeen ko gis ñi ko daan laaj ay conseils ay yooyu noonu wala boog mu am ay digle da ngay gis lu bëree bëri luy répété wu ci biir lettres yi muy digal nit ñi naan leen yam leen ci salaatu faatiha lépp ngi ci biir parce lu tax parce que ci ngay jaare bi dugg ci maanaam jeexe ci yenent bi sallallahu alayhi wa alihi wa ci ngay jee jaare parce que Eh, eh, melo woowu dinañ ci ñëw incha allah taala ci eh, salaatu faatihi importance boobu bu ñu waxee ci jawharatul kamal ba pare dinañ ñëw ci salaatu faatihi incha allah wax ci wàllu googu noonu mi nga xam ne dëgg-dëgg important bi lu tax ñu insister ci mi dinañ ci gën a ñëw ki bu boobaa incha allah taala léegi foofu kon martabatul uluhiyya nag dafa am beneen martaba boo xamante ne dafa nekk juste ci ronam en réalité moo nekk ci ronam mais mu daf ko ëmb muy martabatu rahmaniyya voilà muy martabatu rahmaniyya euh, mooy le fait que boroom subhaanahu wa ta'aala nekk ar-rahman euh, aji fees dell ji yërmande parce que rah rahima mooy yërme na euh, ruxum mooy bututu njuurukaay maanaam gis nga bon wolof day wax butitu njurukaay mais en réalité mooy muus moomu di ëmb xale bi bu ko bu ko ëmbee nga xamante ne lépp lu juge ci yaay ji day ñëw ci doom ji euh, maanaam day ñëwee noonu ci doom ji et lépp lu jugee ci euh, ba pare yaay ji daf koy ëmbaale di ko aaraale ba tax même yaay ji xaqiqatan tey su woon sax du tax doom ji maanaam affaire bi atteindre ko dëgg-dëgg euh, wala ba pare daf koy mën di eh, eh, jox ah lu muy dundee ah, xale bi nekk fa di màgg et cetera parce que daf ko daf ko ëmb daf ko muur ah ak yërmate maanaam ak mbëggeel googu ah ak mbëggeel googu fees dell feesal ko dell ci moom euh, loolu nag Rahman euh, mooy ki nga xam ne dafa fees dell ci mboolem mbindeef yi yërmande googu maanaam yërmandeem dafa fees dell dell dell ci mboole mbindeef ci léppam kon mooy forme boobu faalaan voilà euh, martabatu rahmaaniya nag li nga xamante ne moom la euh, làmboo moom la euh, jagloo jago mooy ne turu boroom subhaanahu wa yi nga xamante ne dafay dellu ci nekk-nekkam moom boroom subhaanahu wa taala muy azatiya al asma uzatiya kon tur yi nga xamante ne dañuy dellu ci nekk-nekkam moom mais dafa ëmbaale tam tur yi nga xamante ne dafa dellu ci mbindeef yi mais ci ni mu ci wàllu borom subhaanahu wa taala voilà comme masalan euh, al aalimu al qaadiru al aalimu mooy borom xam. aji xam boroom xam-xam mooy ki xam al-qaadiru boroom sañ-sañ voilà ah al-muriidu aji namm-namm bi am namm-namm ah as ki am dégg-dégg dégg-dégg al-basiiru ki am ki xam ne day gis maanaam euh, nga xam te ne melo yooyu dañoo nekk ci moom boroom subhaanahu wa ta'aala kon dafa ci gàttal maanaam Euh, mboolem melo yi nga xamante ne wala tur yi nga xamante ne day dellu ci nekk-nekkam comme par exemple alxaq borom subhaanahu wa ta'aala mooy alxaq mooy gi gi sax te wér nga xam ne loolu dafa dellu ci moom boppam par exemple as-samadu mooy ngënk bi mooy ki nga xamante ne moom euh, mooy borom cang cang gu màgg gi nga xamante ne euh, soxlaawul dara dafa doyloo boppam te ñëpp a soxla. lool ci asmaa'u zaat yi la bokk voilà al quddusu aji jiggi daye ji cellte voilà nga xamante ne loolu ci asmaa'u zaat yi la toll parce que loolu mënuñu koo tuddee nit voilà mooy tur yi nga xamante ne ay turu borom bi lañ subhaanahu wa nit mënu koo tudd muy al haqq al al euh, euh, al al rahm al kay al voilà euh, yooyu nga xamante ne kon dafa aju rek ci nekk-nekk borom bi subhaanahu wa taala maanaam tur yooyu mais aussi dafa ëmbaale tur yi nga xamante ne euh, dañuy aju ci borom bi subhaanahu wa taala ba pare di aju ci mbindeef yi maanaam dañuy aju ci borom subhaanahu wa taala ba pare di aju maanaam dañuy maanaam daf koy daf koy dafa aju day daf koy jëmale ci mbindeef mais ci wàll gi nga xamante ne noonu la nekkee ci borom subhaanahu wa ta'ala moom moo tax kon ar-rahman moom moo yi nga xamante ne mooy wàllu yi nga xamante ne euh, yu kawe ji la wàllu yu kawe ji yëpp yooyu la dajale loolu moom moo tax moom rek moo ko mën a tudd c'est que da ngay gis ne kon euh, ar-rahman maanaam ar-rahmaniyya da ngay gis ne kon dafa nekk ci roonu lan martabatul uluhiyya loolu moom moo tax Allah féete kaw lan ar parce que Allah mooy mart martabatul uluhiyya maanaam ak ar-rahman moo tax ar-rahman nekk en même temps tour ismu zaat ba pare nekk ismu sifa min wajhin maanaam ismu zaatin min wajhin wa ismu sifatin min wajhin mu nekk ci benn wàll gi turu boo xamante ne turu euh, zaat la nekk nekk borom bi la subhaanahu wa ba pare ci geneen wàll mu nekk turu euh, boo xamante ne turu melo la melo borom subhaanahu wa ta'ala te mooy melo yërmande gi nga xamante ne moo matale lépp mu matale lépp et que ci yërmande googu ci la lépp amee boroom subhaanahu wa ta'aala kon euh, amalul dara lu génn yërmande googu parce que comme que moom moo ëmb yi jëm ci mbindeef yi ba pare mais ci wàll gi mu ajoo ci boroom bi la subhaanahu wa ta'aala ci la nekk moom ar-Rahmaan kon da ngay gis ne euh, euh, kon amul lu ko alors que martabatul uluhiyya boo xoolee ak martabatul rahmaaniya maanaam martabatul rahmaaniya moo nekk ci ron martabatul rahmaaniya ak martabatul uluhiyya li leen wutale moom mooy euh, d'ailleurs sax tout dépend sax d'ailleurs ci angle ngay xoole parce que su fekkente ne da nga gis ni euh, mbir mi euh, misaalug lem par exemple lem xam lem soo gisee ni ni lem noonu Euh, moo gën masalan cafka gi mu am mooy suukar si maanaam ni mu safee suukar noonu ak liqueur bi nekk ci biir maanaam li tax mu saf-saf noonu maanaam loolu cafka euh, boobu loolu bu fekkente ne moom nga jël wala boog ñu la la ndoxum géej nga ni xorom gi mu am xorom gi ne ci biir maanaam ba tax ndoxum géej gi wexee noonu maanaam sax ak donc composante yooyu mu ci am ba tax mu saf xorom noonu safee noonu su fekkente ne loolu euh, moom nga jàpp ne moo gën jëmmi ndox mi bu boobaa euh, maanaam loolu moom mooy ar-rahmaniyya gi ni mu taxawee ak uluhiyya gi su fekkente ne nag euh, maanaam comme caf kay maanaam lem gi suukar si et cetera bu dee loolu da ngay gis ne bu de moom nga jàpp maanaam moom nga gis ne ah lii de moo tax lem de ni mu sax suukar a tax maanaam xëy na ñu koy ñu fonk ko dañ ko fonkee xëy na ni sax suukar a tax ak yooyu noonu Euh, bu boobaa da nga naan kat ah kon day martabatul rahmaniyya mu ëpp doole mu gën martabatul uluhiyya mais su fekkente ne wala boog dañ naan mu ëpp doole mais bu fekkente ne da nga naan noonu mu nekkee lem noonu mu ëpp doole jëmmi liqueur bi ak suukar si nekk biir noonu rek lem gi ci jëmmi lem gi moom moo gën wala ndox mi ci boppam moo gën jëmmi xorom si ni mu safee noonu rek loolu bu boobaa da nga naan martabatul uluhiyya moo féete kaw fi'lan martabatul uluhiyya bu féete kaw parce que ci biiram ci la martabatul rahmaniyya voilà kon euh, et donc moom moom maanaam benn feeñu waay la maanaam wàcc benn tanazzulaat la maanaam ak tanazzul mooy wàcc wàcc xeetu wàcc la ci euh, ci ci martabatul euh, ci kaw loolu kon moo tax ci tur boobu nag nga xam ne mooy ar-Rahman ci la ni moo tax ci la jàngalee alquran parce que ci la dajalee lépp lu lépp ci la dajee lépp mooy alquran moo tax mu ne ar-Rahmanu allama alquran nga gis ne ar-Rahman moom ak Allah moo tax nga gis ni ñu jege wantoowee parce que euh, comme buñ la waxee mooy boo xoolee maanaam lem gi ak suukar si quand même euh, ne ñoom ñaar jege wantoo nañ bu dee lem gi moom mooy Allah suukar si maanaam caftay suukar si mooy ar-rahman da gis ne kon ñoom ñaar jege wantoo nañ moo tax nga gis borom subhaanahu wa ta'ala lëkkale leen moo tax ci aaya bi gën a garaaw ci alquran bi gën a kawe ci alquran bi nga xamante ne euh, borom subhaanahu wa ta'ala yërmandeem tax na ba yaa subhaanallah daf ko def mu nekk aaya boo xamante ne daf ko teg ci bopp saar muy bis basmala mais mu yéeme lool parce que ba pare mu dajale lépp parce que basmala lépp mi ngi ci biir da ngay gis noonu la tàmbalee bismillahi rahmaani maanaam gis bismillahi allah ba pare arrahman la ci teg te loolu moom moo nga gis allah ak arrahman ñu jege wanto ba pare nuroo euh, allah boo xoolee ñu ngi tàmbalee euh, maanaam boo xoolee ñeenti xaraf la am hmm? alif laam laam ak ha mais dafa am alif bu ci digg bi boo xam ne dañ ko tuddee al aliful maxfi mooy alif boobu nga xam ne dafa laqatu loolu martaba bu yéeme la ci ci ci Allah mais boo xoolee ar tam noonu la mel maanaam dafa tàmbalee alif laam après ak xaa ak mim ak nun euh, parce que Allah en fait boo ko xoolee am na laam bu ci laqatu tamit mais biñ ko waxaale maanaam duñ ko bindaale biñ ko bindaale ak lu ci mën xew da gis ne Allah am na euh, am na euh, alif la tàmbale ar noonu la ba tàmbale euh, Allah am na alif bu laqatu ak shadda ci njàlbeen gi Allah ha la ar-rahman nuun la jeexe te te xam nga nuun ak ha euh, ha bi moom cinq la nuun mooy cinquante voilà maanaam nga gis euh, ha bi moom mooy sangu xarafi nuun moom moo ëmb secret yi nekk ci yeneen xarafi moo tax nga gis mu ne nuun wal qalam wa ma yasturun euh, maanaam mooy contenant bi yëpp mu téy la ba pare a ah, Allah comme dafa dajale tur yeeg melo yëpp ar-Rahman boo xoolee dafa am kon bu ñu e njaal den gi noonu maanaam e am na yeneen am na détail quand même yoo xamante ne xëy na buñ ci duggee day gën a compliqué mais eh, liñ ci jublu mooy ne ñoom ñaar nuroo nañ Allah yàlla rek lañ koy wax ar yàlla rek lañ koy ar-Rahman moo tax bokkul ci tur yi nga xamante ne mën nañ ko wax nit mindeef ar-Rahman déedéet moo tax ku tudd Abdurrahman na def tu bañ koy wax Abdurrahman bu mu nangu ñu koy wax Rahman loolu wóorul voilà voilà d'ailleurs Musaylamatul Kazzab euh, comme niñ ko xamee woon saay saay bu doy waar boobu dañ ko Rahmanul Yaman euh, raxmaanu yamaama loolu moom moo ko bokk ci li nga xamante ni dëgg-dëgg moo sabab ak alkandeem voilà parce que dafa nangu koy woowee baatu tur boobu di raxmaan voilà ba woykat bi e, kenn ci woykatam yi naan ko alawta bil yab yabnal akramayni aban e, alawta aban e, naka la ko naan ko ma ma euh, ma zulta rahmana euh, euh, fàtte naa bayit bi naka la kiiwate subhaanallah daf ma rëcc mais garawul de façon li ma ci liñ ci namm mooy wa anta xayrul wara voilà alawta bil majdi yabnal akramayni aban wa anta xayrul wara ma zilta rahmana noonu la ko waxe waaw noonu nga kaw ci njombortal ga ci baax tabee et cetera nga yelloo yow yow mi nga xam ne yow yaa gën ci aji tedd ji ndey ak baay akramal ne yaa ah, yabnal akramayni aban yow mi doomi ñaar ñi gën a tedd ji ci ndey ak baay waaye wa anta xayru wala yaa gën ci nit ci mbindeef yëpp mazilta rahmana dañoo di dañ koo xam te ne yow rahman la ñu ñu askanale ko noonu mu jàpp ne garaawul ngan na ngandoolu ci loolu jàppe ko noonu te baat la boo xamante ne dafa diis bi maanaam parce que comme ni nga xam ne noonu lañ ko waxe euh, moo tax yàlla nañu yàlla sàmm ñi nga xam ne dañ leen daan yàlla nga wala kii ñu ñu ñu xoggalik macha allah jàpp ne kii wala wallahi dañoo xamul mais euh, wala ñuy tudd seen kanam Eh, ku ñu màggal ñoom ñuy wax ne kooku yàlla la ñu jàpp ne non affaire bi dafa laaj déggin dafa laaj nangam ak nangam xamuñu lor gi nekk ci loolu xamuñu ko wallahi buñ ko xamoon waat naa ci yàlla ne duñu eh, duñu duñu duñu duñu duñu xëccoo loolu mukk gis nga ni borom bi subhaanahu même ci le fait que Eh, comme naan wa qaalu ittaxaza ar-rahmaanu walada gis nga ar-rahmaan la jëfandikoo foofu ak nga gis dina wa qaalu walada ñi nee nañu buur allah am na doom ñi jàpp na kenn doom ñi ne ar-rahmaan jàpp na kenn doom nga ne allah ak ar ni ñuy remplacer te foofu noonu eh, ak fi muy wax mu ne eh, mu ne laqad ji'tum shay'an idda takaadu as-samaawaatu yatafattarna minhu wa tanshaqu al ardu wa taxirru al jibaalu hadda an da'aw lirrahmani walada wa ma yanbaghi lirrahmani an yattakhidha walada in kullu man fi samawati wal ardi illa ati rrahmani abda subhaanallah gis nga arrahman lay répété foofu arrahman lay répété wallahi mu ne euh, ñoom ñi ngi naan arrahman am na ku mu jàppee doom in mais wax ngeen indi ngeen mbir mu ñaaw a ñaaw te bon a xaw tuuti asamaan yi ak suuf si takaadu samaawaati yatafattarna min asamaan si xar ndax kàddu googu wa tanshaqqu al-ardu suuf si xar xareet asamaan si def fissure maanaam dagg-daggee ba def ay miet suuf si nag xar carrément ubbeeku wa taxirrul jibaalu hadda xaweeku màbb lu tax an daaw lirrahmaani walada ndax dañuy wootal yàlla di ko wutal di ko askanale doom wa maa yanbaxi lirrahmaani gis nga rahmaan rek lay wax wa maa yanbaxi lirrahmaani an yattaxida walada yilluwul mukk ci ar rahmaan muy am doom te in kullu amul kenn nag in foofu amul lay tekki in kullu amul kenn man fi samawat ku nekk wal ardi ak suuf si illaa ludul aati yi dana dikke ar-rahmaanu moom buur yàlla bi rahmaan abda nekk jaam wa ahsaahum wa addahum adda ñoom ñëpp peek na leen te lim leen ñoom ñëpp lim leen bu baax amul ku ko rëcc ci mbindeef yi amul lu ko ci rëcc wa kulluhum aatihi yawmal qiyaamati farda te ñoom ñëpp kenn ku ne dana ko dikkee yawmal di càppaatul ci du ànd ak kenn ngay gis foofu arrahman la jëfandikoo ci maanaawu euh, sensu lëf maanaam euh, li mu wax noonu parce day rejoindre le fait que euh, dinañ ci ñëwaat ah mais le fait que ar-rahmaanu ala arsh istawa maanaam dafay rejoindre maanaa boobu loolu dañ ci ñëwaat mais kooku ñu doon wax ne moom rahman la mu xoog da ko jàpp ne moo tax am na kenn ci waykat yi euh, ku ki ma gis ne nag moom la euh, mooy al imam an-Nazifi radiyallahu anhu Seydi an-Nazifi radiyallahu daf am kenn ci jullit ñi ku ko tontu ne euh, ne safihta bil fisqi yabnal arzalayni aba wa anta sharrul wara ma zilta shaytaana ma zilta shaytaana yow doye nga sa xel ñaaw na yow mi ñuy way naan la raxmaan nga ngay xoggale sa xel ñaaw na ak ngaa ñaawum xel yaa doyadi yow ci kàccoore gi nga kàccoore yow mi nga xamante ne yaay gën gi ñi a tedd di ndey ak baay parce que ñoom ñoo jur ku mel ne yow daan nañu yàlla sànn te yow yaay yées ci nit ñi wara maa zilta shaytaana mosoo dañ di nekk shaytaane xam nga corrélation boobu am ci d'ailleurs shaytaan ak ar-rahman euh, dafa intéressant parce que borom subhaanahu wa fi mu tàmbalee aaya yi ma leen wax mooy daf ne alam tara anna arsalna ash-shayaatiina ala al-kaafiriina ta'uzzuhum azza noonu la tàmbalee xanaa gisoo ne ñun borom subhaanahu wa taala ñun arsalna shayatina foofu tekkiwul ñoo yebal déedéet ñoo yoor maanaam ñoo bàyyi seytaane yi la maanaam arsala moo tax xadis mursal mooy xadis bu ñu yoor mooy sa taabee bi daf ko bàyyi maanaam loo xam te dañ ko dañ ko bàyyi dañ ko relâché voilà mooy dañoo dañoo bàyyi seytaane yi ñu dem yi di leen cukk nag di leen jox fit ci li nekke voilà voilà iza mu ne fala ta'jal alayhim innama na'uddu lahum 'adda yawma nahshurul muttaqina ila ar-rahmani wasda gis nga mu dellu ci rahman waaw wa nasuuqul mujrimina ila jahannama wirda waaw di gis toujours rahman mi ngi foofu comme quoi euh, euh, ar-rahman ci turam boobu tamit kon da ngay gis ne tur la boo xam ne yàlla rek moo ko yelloo keneen yelloo léegi nag segam askanale giñ ko askanale doom ci nga gis boroom subhaanahu wa wax ci lim ci wax lépp lan ngay xalaat ci ki nga xam ne wul bitiku na nee na moom ci boppam mooy yàlla wala boog euh, nee na diw sàngam ci boppam yàlla la maanaam mooy yaa subhaanallah loolu mais mais xaw ma ba xam ñi ngi gravité bi quoi euh, parce que li ma bëgg a wax sax daanaka mënu ma ko wax parce que énormité la quoi maanaam tellement que mbir mi dafa doy waar yàlla nañu yàlla sàmm yàlla nañu yàlla sàmm et en plus da ngay gis koy wax du du maanaam du choqué ki koy maanaam du choqué ki koy dégg et que jàpp na ne non mais garaawul affaire bi noonu ba pare nag ñu jéem a wut ay seytaane gën koo nax gis nga subhaanallah di ko gën a cokku muy jàpp ne di ko jox fit gis nga ta koy gën a jox fit googu di ko cukku muy gën di dem ci kanam lan lay wax moom mu jàpp ne kooku mën nañ ko wutal affaire bi dafa laate rek dégg-dégg waxuma nag ki nga xamante ne moom dafa multiplier yàlla yi faf mu naan ma ne yàlla la yow yàlla nga kii yàlla la lee yàlla la yàlla lu ne mu yàlla la sax mu di leen tudd ne yàlla lañ parce que tout simplement li wax wérul te li mu a wax foofu en fait compréhension bu bon la am ci li nga xamante ne xëy na moom lañ ko wax te niveau wu dégg-déggam yeggu fa waaye ñi leen tooñ mooy ñi leen wax loolu te leeraluñu dara ci mbir mi parce que tamit peut-être même ñoom ñiy wax loolu comprendre ñu dëgg-dëgg maanaam lañ doon wax ba tax ñoom ñëpp ñu bokk ndox tab musiba gu yaatu gu garawee ni yàlla nañu yàlla xam euh, parce que euh, ar-Rahman tur la boo xamante ne boroom subhaanahu wa ko euh, kon boppam rek la ko tuddee et que tur la boo xamante ne day wujudu zaat maanaam nekk-nekku maanaam nekk-nekk gi wujud li muy teg mooy l'existence de l'essence sanctifiée gis nga li ma ko wax maanaam nekk-nekk bu njëkk bi maanaam mooy l'existence wala boog nekku voilà nekkuk nekk loolu la bu baax nekkuk nekk-nekk gi mooy l'existence de l'essence sanctifiée moom borom bi subhaanahu wa alors que Allah day dellu ci l'essence i l'essence sanctifiée en soi c'est-à-dire que nekk-nekk gi ci boppam day gis kon euh, rahman am na alif bu laqatu comme ni ko Allah amee ar-rahman am na ko voilà moo tax nga gis alif lam ra ha mim nun lañ koy binde en fait dafa am diggante mim gi nun dafa am lim loolu nag duñ koy di binde mais noonu lañ koy liire ar-rahman foo leen ko gisee ci kaamilu alxuraan yi ñu bind ko en fait nekkutoon ci mbind mu njëkk bi mais loolu commence yi niñ ko niñ ko ci yokkee rek noonu la mel noonu lañ ko ci yokkee voilà euh, kon euh, ba pare am na yeneeni maanaa yu garaaw a garaaw yu nekk ci ginnaaw yu yu nekk ci ginnaaw euh, ar rahman googu rahman yeegi mais ñu ñëw ci li nga xamante ne jàppandi na rek ci ñu mën cee wax wala ñu mën cee waxtaan mooy martabatu rahmaaniya boobu mooy le fait que mooy a rahman euh, comme que wax naa ne léegi nii que ne day junj nekk-nekk gi maanaam existence maanaam nekku nekk-nekk gi ci biir loolu nag ci la ñuy ñëwee lënt-lënt gi nga xam ne moo dugal ñenn ñi ci lu nekk ñu ne lii yàlla la lii yàlla la lii yàlla maanaam li leen li leen jommal li leen jaaxal la tax mënuñu koo dégg Euh, masala bu bu am solo la bu bu bu bu mat a bàyyi xel la en fait boroom subhaanahu nekk gi mu nekk ar-rahman ci nekk-nekk googu ci la yemmoowee ci mboolem ci arafu mboolem tur yi voilà ci araf mboolem tur yi d'ailleurs euh, moo tax ngay gis sax euh, bi mu naan subhaanallah bi mu naan qul in kaana lirrahmaani waladun gis nga ba tey day dàq lool fa ana awwalul aabidiin fa subhaanallah rabbi samaawaati wal wa rabbil arsh amma yasifuun nga gis waxal ne su dee arrahmaan boppam aji fees dell ji yërmande mooy nga xam ne yërmande ci jëmmi boppam mooy meloom te daf koo fees dell moom mooy melo bi gën a feeñ ci moom mooy yërmande voilà même da ngay gis ñu gëmul yàlla sax naan la boo jëf maanaam boobu clémence boobu miséricorde boobu amour profond euh, plein accompli boobu noonu loolu moom mooy parce que fatxul mooy ar-rahmaaniyya mooy ar-rahmaaniyya voilà moo tax soo xoolee euh, moo tax euh, bi jël euh, référence bi ñu njëkk a jël te moom mooy biiru yaay ak doomam cordon ombilical boobu di am maanaam rahman walilahi masalu ala noonu la ëmbee mbindeef yëpp gis nga noonu la leen ëmbee ci turu ar-Rahman moo tax ci la yemmoowee ci kaw aras maanaam yemmoo gi mooy ne euh, dafa parce que istiwa mooy ak tolloole ak yemmoo istiwa maanaam ci anam goo xamante ne arash mooy turóonu mboolem tur yi yàlla yi ak melo yi ar-Rahman mooy yemmoo seen kaw yi nga xamante ne yëpp dafa concerné mbindeef yi mais ci wàll gi mu concerné borom bi subhaanahu wa ta'ala tur nga xamante ne borom subhaanahu wa rek la concerné maanaam nga gis mu yem moo kon ci ci ci ci mbindeef yi te comme mbindeef yi feeñ waayu turu yàlla yi lañ ak ay meloom duñu turu yàlla yeeg melo yi de déedéet mbindeef man ak yow duñu ay turu yàlla ak ay meloom déedéet feeñ waayu yàlla lañ ay meloom ak ay meloom dégg nga li euh, mbindeef yi duñu yàlla mais feeñ waayu borom bi lañ subhaanahu mooy jeexitalu. melo meloy borom bi lañ subhaanahu wa ta'ala c'est-à-dire que c'est ce sont les effets les de la manifestation des noms et attributs divins loolu su comprendre ko noonu mooy jeexitalu tur feeñuwaayu tur yàlla yi ay melo moom lañ léegi nag yooyu yëpp nag dafa am fu ñu lu leen dajale ba pare ëmb leen mooy ar-Rahman ci loolu ci lay joxe tur bu nekk tur yàlla bu nekk ci lay joxe xàqam ba pare wëlbatiku tur yàlla boobu bu nekk ci feeñu bi muy feeñu ci lu nekk ci la koy joxe xàqam ci arrahman la amee voilà ci arrahman la loolu amee et nekk nekkam moom existence am moom boroom moom mooy walagaan mooy daw ci moo la fii au moment où mboolem mbindeef ay feeñ waaye tur yàlla lañ ay melo donc moom mooy walangaan ci mboolem mbindeef yi kaw loolu kon moo tax dara nekku fi lu dul yàlla loolu la ñuy wax ne amul lu fi ne leneen lu dul yàlla yàlla rek a fi ne mais ci sens boobu lay tekki mais tekkiwul ne ñun ñi ay yàlla lañ et que lenn lu ci nekk yàlla la déedéet mais lenn lu ci nekk ay jeexital lañ ay effet lañ ci turu yàlla yi ak ay meloom maanaam ci feeñ waaye yàlla yi ay melo waxoon naa la euh, boo seetloo ñaari jotaay ci ginnaaw différencier woon naa la entre azat ak as-sifa lan moo leen wutal parce que yooyu yëpp dafa am solo ñu ga jàpp ko parce que soo ko see jàpp day tax nga mën di comprendre suite bi quoi parce que affaire bi euh, silsila la quoi dafa am ay suite lenn loo ci raté rek da ngay yu bëree bëri bëri ci compréhension yi te lenn benn notion boo ci maîtriser boo ci jàppul bu baax day tax ba yeneen yi ci def naqaree expliquer wala nga am ci dégg-dégg gu baaxul voilà sifa melo du fe du du du du feeñ ñi mais ay jeexitalu melo ñooy feeñ loolu foo ñu xam ko par exemple nit ki su fekkente ne dafa am xam-xam xam-xam bi ci jëmmi boppam feeñul du lu ñu daj du lu ñu lam du lu ñu gis loolu melo la ci moom mais effet wu xam-xam yi jeexital yi mooy conséquences yi jeexital yi traces yi effet yi moom mooy mën a feeñ yow loolu ngay bu nit ki par exemple nekkee ku jàmbaare yow jëmmi njàmbaare gi doo ko gis koo laal mënoo koo def mënoo koo gis du feeñ parce que dafa a ak nekk-nekku nit ki mais njàmbaare googu ay jeexitalam maanaam nga gis ko par exemple ci toolu xare wala nga gis ko foo xamante ne kat day laaj nit ki jàmbaar yi dëgg ngir mu mën a jóg ne hey saa affaire bi du nii maa bañ maanaam loolu ak yu mel noonu loolu jàmbaar yi dëgg lay laaj foofu lay feeñee mais mais du njàmbaare njàmbaare gi dafa feeñ est-ce que vous comprenez bu ma wax mais du jëmmi <laughs> du du du jëmmi njàmbaare gi mën nga gis loolu maanaam borom subhaanahu wa ta'aala ay turam ak ay melom dañoo takkoo ak nekk-nekkam subhaanahu wa ta'aala waaye du ñu jëmmi nekk-nekk gi waaye nag li fi am moom mooy jeexitalu ay turam ak ay melom looloo fi nekk te loolu yëpp nag ci ar-Rahmaan moo tax alal arsh istawa ci kaw arsh ci la yemoowe voilà masala li bii bii insha allahu taala ci jotaay bii ñëw dinañ ci gën a taxawaat gën ko préciser ba pare gën leeral ar-rahmaniyya gi suñu paree dugg ci ar-rabbiyya gi wala ar-rububiyya ak al euh, malakiyya wala al mulk euh, al al al al euh, nga xamante ne Euh, nga gis tamit secret bi nekk ci ordonnancement bi nga xam ne mooy agencement bi toftale gi nekk ci suuratul Fatiha mu indi bismillahi arrahman arrahim après alhamdulillahi rabbil alamin après mu ne arrahmanir rahim encore ba pare ne maliki wala maliki wala maliki yawmiddin maanaam ordonnancement boobu secret bi nga nga maanaam bu boobaa day daal di mën a feeñ day mën a leer day mën a